ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim walladiina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaa'u illaa anfusuhum fa shahaadatu ahadihim arba'u shahaadaatin billahi innahu lamina as-saadiqiin kon ci laaya bi moom lañu waroon a gis ci jataay bi ñu génn waaye dañu fàtte woon benn masala boo xamante ne nii moom lañ gisoon walillahi alhamdu wal minna léegi nag juróom benneelu laaya bii daa lu ko waral comme ni nga xamante ne nii noonu la ko boroom li nga xamante ne nii moom la ko limaamu Maalik ibn Anas daldi solowee ci Muwatta naka noonu mu ngi ci saxiixayn mu ngi tamit ci musnadu alimaamu ahmad ibnu muhammad ibn hanbal ak sunani alimaam abu daawud ak nasaayi ak ibnu rahmatullahi ala al jamii muy seydina sahlu bnu saad assaacidiyu radiyallahu taala anhu ndongala woon ci yonent bi salaatu wassalaam moom bu dee moom dane ki nga xam ne moom la mbir mi daloon moo laajoon mbir mi ba laay bi wàcc mooy seydina Uwaymir al-Ajlaani nga xamante ne moom la woon moo dikkaloon mbokkam na di Aasim ibn Adi daal di woon koy laaj nekkoon sangu moom seen waa ku seen waa waaso woo wale le ca Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam daal di koy wax ne mu ngir mu dem laajal ko yonent bi alayhi salaatu salaam ndax nit ki bu dajoon bu ñëwoon bettoon gi nga xam ne mooy soxnaam mu ànd ak beneen góor bett soxnaam muy sëy beneen góor kooku moo nun koy def ndax waa ji ndax kookale day rey waa ji mooy it bu ko defee yéen après ngeen rey ko wala boog lan lay def mu ne ko yow Aasim demal nga laajal ma loolu le laajal ma ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga mu demee yow Aasim moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal mel mel ni kontaanul ci laaj boo bële miir dem laajal boppam nag léegi nag suñu boroom daal di wàcc lii li nga xamante ne mooy laaya bi loolu la nettali bi nga xamante ne moom la Seydina Sahl ibn saan as-Sa'di radiyallahu anhu Abul Abbas radiyallahu loom nettalem lool la waaye jële nañ ci Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum comme nim ñëwee ci Musnad al imam Ahmad ibn Muhammad ibnu Hanbal ak mu ngi tamit ci sunanul arba'a ñeenti sunan yëpp andi nañ ko muy sunan wal imam Abu Dawud ak ak ki nga xamante ne mooy Nasa'i ib ak ak ki nga xam ne mooy an-Nasaa'i ak Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii' foofu al mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhu moom dane Hilaal ibn Umayya la moom mooy ki nga xamante ne moo jamoon ne soxnaam moom da koo daal di daru dafa njaaloo léegi ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu bi nga xamante ne léegi nag ci la laay yi wàcc léegi nag loolu mooy léegi loolu moo tax léegi boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim daal di wuute ci lan moo tax laay bi wàcc am ñu ne mooy bu njëkk bi la moo tax mooy ñettalib ki nga xamante ne bu Seydina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu moom la mooy ne mbir mi ci Uwaymir la wàcc moo tax laay biy wàcc ñeneen ñi ne déedéet ci kii la mooy kii Mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu taala anhu wax fii muy Hilaal ibnu Umayya radiyallahu taala anhu moom ni jamoon soxnaam ne da doon dafa njaaloo kooku noonu ñu ne loolu la am ñeneen ñu ne non ñoom ñaar ñépp la mën nañ leen a boole mooy ne mbir mi mooy ne sa kii la ki euh, Hilaal ibn Umayya moom bi nga xam ne ci la ñëw jam soxnaam wax ko loolu ne da doon jaaloo bi mu ñëwee dafa dajeek Uwaymir daal di ñëwit di laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk loolu wàccoon na ba pare mu ñëw ne ko waaw kay àtte baa ngi nii kon nag loolu daal la ko ci gàttal lool la ko boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim lool moo ci am ci ay wax am na yeneen waaye lii insha allahu taala mooy li gën dëgër daal ngir mën a boole wax yépp kene mbir mi loolu la mooy Hilaal ibn Umayya bi mu ñëwee wax loolu ba suñu boroom di wàcce laaya bi léegi Uwaymir agsi dafa dajeeg tamit laaya ba wàcc mu ne ko waaw kay laajte baa ngi ci la ko léegi nag lan la ko àtteel mooy lii alquran di bëgg leeral mooy ñaar ñuy sëy xam nga ginoo gisoon ci laaya bi nga xamante ne nii mooy laayab ñeenteel laaya bi da doon wax ñi nga xam ne ñoom ñooy jam way ñi nga xam ne way sangewuñu ci ñi nga xam ne mooy way jigéen ñi ñu sangewuñu nga jam leen ne leen danga doon jaaloo loolu xam nga ab jàmbur ak jàmbur la mooy ne du diggante kenn koo xamante ne nii ñuy sëy la déedéet mooy ñooñu bu dee ne dafa jam ab jàmbur ne ko xam góor ak jigéen ne ko da nga doon jaaloo indiwul ñeenti seede yoo xamante ni dañ koo gisee comme ni kuur gi duggee ci gënn gi loolu buñ ko indiwul lan lañ leen di def ñooñu dañ leen di duma li nga xam ne mooy juróom benn juróom-ñetti fukki yar quatre-vingts coups te dootuñ nangooti seenu seede lu dul ñoom ñu tuub léegi léegi nag beneen laaja ci desoon waa léegi bu dee nag ñaar ñi nga xam ne ñoo jamante kenn ñoom dañuy sëy ay couple lañ mooy madame A ak ki nga xam ne mooy monsieur A ñoom dañuy sëy léegi madame A ne monsieur A mii da doon njaaloo wala monsieur A ne madame A mii da doon njaaloo mais léegi ñoom dañ leen di laaj ñeenti seede comme ñële buñ ko ëndiwul ñu duma leen léegi nag loolu nag la alxuraan di leeral suñu borom ne kon nag mu ne moom borom bi tabaaraka wa taala mu ne walladiina gaa yi nga xamante ne nii yarmuuna azwaajahum ñoom ñooy jam seen soxna yi walam yakun lahum shuhada waaye nag amuñu seede mooy ne dañ ne ñoom dañ doon jaaloo waaye amuñu seede illaa anfusuhum lu dul seen bopp kene ñoom daal moom daal waa ji moom moo bett soxnaam di njaaloo loolu la wax moom mu ñëw seedeloon ne léegi nag njaa jam ko ne ko moom mii da doon njaaloo wala rek soxna si ci boppam ne moom daa dekk fekk boroom këram moom di njaaloo léegi mais kenn ci ñoom ñaar amuñu seede ñeenti seede léegi est ce que dañ leen di àtte woo comme ñële ne leen yéen a ah, mu ngeen ñeenti seede kaa leen ñu dóor leen ñeenti ku loolu fu juróom fukki juróom ñetti fukki coup muy quatre-vingts coups ay yar ba pare yéen dootuñ nangootu seen seede est-ce lay demee borom dina déedéet léegi nag bu dee na ñoom amuñu kon walam yakun te amuñu lahum ñeel leen shaha shuhadaa mooy ay seede illaa anfusuhum lu dul seen boppu kese kon nag bu boobaa nan lay deme mu ne fa shahadatu ahadihim seedet kenn ci ñoom arba'u shahadatin billah mooy ñeenti seede yoo xamante ni moom day seede ñeenti yoon bil billaahi ci borom bi tabaaraka wa taala moom lay seede de waaw comme nag mooy moom kenn du ne ko léegi yow indil ñeenti seede comme que nag amul ñeenti seede moom boppam kese la kon nag ni muy def mooy ne day indi kon moom day day seede ñeenti yoon billaahi ci borom bi innahu ne dëgg-dëgg waaw ne dëgg-dëgg arba'u shahaadatin billaah innahu ne moom min as-saadiqiina wax na dëgg mooy day seede moom ñeenti yoon day seedeel boppam ne wax naa dëgg ñeenti yoon këne moom daa nekk koo xamante ne nii seede këne borom bi maa ngi seede ci borom bi tabaaraka wa këni këne lii ma wax dëgg la man nii ci way dëgg ñaa léegi ñeenteel bi wal xaamisatu buy jeexal nag ginnaaw ñeenti seede yooyu mu seedeel boppam ne moom wax na dëgg wal xaamisatu bu baree ci lool juróomeel bi allaanatullahi alayhi allaanatullahi alayhi mu ñaan ci kaw boppam ne yàlla na rëbbum borom bi tabaaraka wa taala gàllu sama los dal sama kaw in kaana ndeem nekk naa man mii di wax minal kaadibiin moom moomu di seede di jëkkër gi minal kaadibiin bu bokkee ci ñi nga xam ne waxuñu dëgg moom yal na nekk ne que ne moom li mu tuumaal ndawam sii li mu koy wax ne moom la ko gis mu def bu dee ne amul ginnaaw bi mu seedee ñeenti yoon ne waa ngi wat ci yàlla que ne wax naa dëgg que ne moom dama ko fekk muy njaaloo ñeenti yoon te man wax naa dëgg mu wax ko juróomeel bi mu ne yal na rëbbum yàlla gàllu sama kaw bu dee ne man bokkuma ci ñuy wax dëgg mooy moom moo ma la di seede léegi nag mu fegal ko moom mbugal mi an tashhada arba'a shahadatin waaw bu dee ne bu dee man li ma wax du noonu mooy kon mbugal mi nga xam ne moo waroon a dal ndaw si mooy loolu mooy kon moom da ciy deñ kon ngir wane daal moom wax na dëgg kene moom mii moom wax na dëgg de an tashhada arba'a shahadatin billah innahu la min al kadibin ba pare nag day seede kene mooy ndaw si moom it foog mu def ni moom mooy si moom nan lay def mooy ne rek bu dee ndaw si moom koo wax loolu ah mu taxaw ne wax na dëgg ah loolu jeex na kon ngir mi kon leer na kon bu boobaa nag da nañ koy rek attey koo xamante ni dafa njaaloo ba pare nekkoon koo xam ne dafa sangewu te loolu mooy ne dinañ ko dinañ ko gis insha allah léegi nag bu nee moom bu ne waxul dëgg moom day def li waa ji wax mooy ne day seede waaw an tashada arba shahadatin ñeenti seede lay seede yoo xamante ne nii ci borom bi nag tabaraka wa taala de innahu kana jëkkëram jii li mu koy tuumaal la minal kaadibiina mooy moom daa bokk ci ñi nga xam xam dañuy expliquer wax nañu lu amul de wal xaamisat léegi nag ñe juróom-ñeel bi moom comme que moom mooy dàq tuuma juróom-ñeel bi an ghadaballahi alayha que yàlla na sànjum borom bi merum borom bi gàllu ci kawam dal ci kawam in kaana min as-saadiqiin bu dee na jëkkëram ji wax na dëgg de lii mu koy jame bu dee wax na dëgg yal na man ndaw si yàlla na merum borom bi tabaaraka wa taala dal di dal sama kaw noonu la lii mooy àtte bi jeex na lii lañuy wax al amee ci ñaar ñuy sëy jeex na ñooñu après ku nekk wax kii bañ kii nii kii ni nooman noo defuma ko ndaw see ko waxoon ku góor ki ku góor ki kon mooy leneen li lay wax rek moom moom ki nga xam ne moom moo ne yow la bu dee ndaw see ko wax moom mooy seede ñeenti seede yoo xamante ne danaan moom wax na dëgg juróomeel bi mu ne moom yàlla na rëbbum yàlla dal ci kawam bu dee ne moom ndaw si daa bokk ci ñuy wax lu amul ba pare waaye gi nag bu desee mu des nag ku góor ki war a moom fegal boppam bu nee ne déedéet waxul dëgg léegi moom ni muy def day seede ñeenti seede ci yàlla ne ndaw sii waxul lu am ba pare ñeenteel bi mu ne yàlla na sànjum yàlla dal ci man jëkkër ji bu dee ne moom nii bokk na ci ñuy wax dëgg léegi nag bu boobaa léegi nag sëy ba dafay jaare tas ñu tas sëy bi jullit ci saase bu ñu ko saxee nag ñaar ñooñu ba àddina mooy jeex na mënatuñoo sëyati ñooñu moom moom moom mooy sëy jeex na seen moom moom moom jeex na mooy moom moom al moom mooy tas bi nga xam ne amatul ay naan fayleek wala ay baada jaw zawjeek mooy bu ko ñetti dañ ko denc boog buñ ko dencee ba pare boo ko fasee ñetti yoon bala nga koo mën a dencaat foog am ku ko dencaat loolu amu ci moom mooy jeex na julli tubaab mooy ne moom fii moom nit ki moom mënatuñoo sëy ñaar ñooñu jeex na te doom ja nga xam ne moo ciy juddoo bu dee ndaw sa daa dañoo gis ne bon après mooy doom jooju kenn du ko askanale kenn du ko askanale ki nga xam ne mooy baay bi comme comme moom da koo dàqoon ndaw si it mooy ne loolu la mooy te ñoom ñaar jeex na seen diggante bi mooy du ñu doon nante jeex na te du ñu dajewaat mukk ci ab sëy kon loolu mooy àtte bi loolu la ñuy wax al mulaana li nga xamante ne mooy rëbboo bi nga xamante ne moom la sariya teg